mooy weer wi ah. weer ci arab buy door a génn comme bu ñuy wax dañuy séentu ci weer loolu hilaal lañ koy woowe hilaal hmm. moo tax naan ru'yatul hilaal yi hmm. bu defee mel ni benn we bu we noonu hmm. benn arc def nii bu ndaw boobu loolu la hilaal lañ koy woowe bu demee ba ba mat ba mat ñu koy woowee Badr. Badr Badr. Badr al badru mooy weer woo xam ne dafa mat sëkk. nga xam ne daw nee ci asamaan day day mel ni benn benn bal. weex taal. Mm-hmm. nga xam ne day man sax. di leeral yi nga xam ne dañuy dox ci suuf. Mm-hmm. dañ ciy man di niitoo da ngay gis ci yi fii noonu làmp yu bari yee tax fii doo ko seetlu léeg-léeg doo ko bu guddee étoiles yi doo leen mën a xanaa nga dem ci àll bi waaye fële dama foofu dama doon waaw boo tëddee ci ëtt jàkkaarloo ñoom noonu c'est ça hôtel mm. mm. bu matee lañ naan al al badru bokkul ak dara nag ak xaswatu badrin de hmm. bokkul ak xaswatu badrin badru benn bërëb la woon hmm. xare boobu fi mu am ah, xare badru la loolu amul amul n'a rien à voir waa tur bi fi mu jógee am nañu ne ndax teen dafa am teen yoo xam ne hmm. yu fa newoon yoo xam ne boo fa masoon xool nii mhm. weer wi kii da ngay gis sa bopp teen yee taxoon ñu tudd ko am ñu ne non non foofu tur la rek comme liñ naan waaye Grand Clément wala Lyon wala Villeurbanne pour nga ne fan la tur bi jóge day jafe tur la rek buñ ko tudde hmm. mais amuñu rapport ak boobu xare boobu hmm. bu matee weeru mat lañ naan al badru hmm. ah <laughs> loolu da ngay gis ne ay étape la mais mooy ay étape la ci weer wi alxamar mm-hmm. alxamar ci boppam mooy weer wi mm-hmm. mais dafa am étape yu muy toll yoo xam ne dañ koy woowe ah, beneen tour mm-hmm. comme al hilal al yooyu alxamar nag mooy la lune ci boppam saar bii nag noonu la ko su noonu la ko suñu borom tudde noonu la tudde muy wax kon ci xew-xew boo xam ne dafa xewoon ci dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu bokk ci mu'jizaatam yi comme ni ñu koy gisa léegi aleyhi afdalu salaatu wassalaam saar bi saaru Makka la saaru Makka la te am na loolu moom la waa jumhur waxte mooy li gën dëgër am na ci yenn aaya yi ci biir comme niñ koy gisee as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne aaya boobu de bi muy wàcc ci yonent bi alayhi salaam xale bu ndaw laa woon nekkoon Makka di fo ak xale yi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu wax na ci biir aaya yoo xam ne aaya boo xam ne nee na ba ma ko déggee yonent bi alayhi salaam di ko jàng Makka dama doon poser wu question loolu nag loolu mooy lan ba keroog ghazwatu Badrin ma daal di gis li saar boo li aaya boobu li firita lépp mu ngi ci biir saar bii di suuratul xamar euh, miracle bi mu wax moom lay wax noonu Makka tamit la xew woon te moom la ubbee saar bi te ci loolu la turu saar bi jóge kon suuratul xamari makkiyatun lum la defal makkiyatun waaw makkiyatun waaw nombre verset yi cinquante cinq la cinquante cinq verset mooy suuratul xamar kon bon comme saaru màkk yi rek day wax bi wane li nga xam ne mooy wane ne buur yàlla subhaanahu wa kenn la moom kese moom dong képp lañu war a jaamu amul leneen koo xam ne lañuy lañuy jaamu keneen nit ñi dañoo woor yow dangaa bëgg la gato non ma Malick ñëw fi gato amul. waaw ah, xam nga lekk nañ gato yi gato <laughs> <laughs> yi fi nekk ñu lekk ko mu ñëpp defee ni moom kay bu ñëpp defee ni yow ku ñëw rek laaj gato kay ku mujjee ñëw du am waaw. moo gën sax gàtt yi. waaw waaw waaw bu ko bu ko dindi. jëlal rek nga lekk noonu bu ci dindi dara da ngay gën a taqal fii am am téyel voilà del jël par benn nga lekk noonu doy na kon mu euh, voilà moo doon sax man dañ koy wax tamit sa suuratu iqtarabati saa par exemple imaamul Buxaari rahmatullah alayhi noonu la tuddee ci tafsir bi noonu la ko tuddee suuratu iqtarabati saa mooy lii noonu ah, lii nag li tax ah, ah, mu wàcc nii comme ni xadiis yi newe ci muy saxi imaamul Buxaari rahmatullah alayhi am na tamit ñeneen ñoom par exemple imaam al-Wahidi Wahidi bokkul ak imaam al-Waqidi pour ñuy topp siira bi ñu bañ ko jaawaleeg Waqidi imaam al-Waqidi Muhammad ibn Umar ibn Waqid al-Waqidi kooku keneen la kooku affaire siira la mais kii al-Wahidi euh, moom ci moom moom affaire sababu nuzul li tax aaya yi wàcc loolu lay toppatoo te da siiw bind ci téere boo xam ne noonu lañ ko woowe sababu nuzul li imaam al-Wahid al-Wahidi ñoom ñëpp indi nañ li tax noonu imaam al-Bukhari rahmatullah solo na ko jëlee nañ ko ci Seydina Abdallah ibn Mas'ud ak ibn Abbas radiyallahu anhu ñu ne waa euh, yonent bi alayhi salaatu salaam te mu ngi tamit ci Sahih imaam Muslim li may wax ni si muttafaqun alayhi la imaam Muslim tamit daal na koy solo euh, yéeféeri Quraysh yi bon lii may wax nag du textuellement ñoom li ñu soloo ñoom ñaar imaamul Buxaari imaam Muslim ñeneen ñi soloo nañ ko mm. même bu dee yenn yi moom wérul mm. yenn càll lay wérul comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax léegi mu ne kii euh, yéeféeri Makka yi dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy bi mu ne Makka mm-hmm. ne ko ñun daal fenn lañ la dul gëm lu dul nga defal ñu aaya nga wanal ñu miracle boo xam ne dañuy leer ne lii moom mbir yàlla sinon foo même pas essayer quoi mais jamono yi nag da ngay xam ne ay jamono la mooy waa Makka coguñ rek di laaj ay aaya lu ne lañ defe ñoom dañoo commencé début bi dañu commencé woon ngir ne dañuy réprimer affaire bi bu bu diine di am mais biñ gisee nit ñi yi dugg ñu ñu jël beneen méthode duma duma gaay ñu gis ne loolu wàññiwul day daa yokk sax xar mi karaw nit ñi dañuy gën a dugg ci lislaam ah. léegi hmm. ci mooy ci seen tactique yooyu ñu doon teg après ñu ne léegi ni ñuy def nañ fexe waxtaan ak moom surtout bi ñenn ñu am doole ñoom xam sa duggee ci lislaam hmm. nañ dem boo waxtaan ak yonent bi alayhi salaatu salaam boobu def benn marché boobu ndax kat suñu wute gi yàgg na hmm. léegi yooyu am mu am tamit ci ay moo yii yëpp luñ doon boole la du ne daa am étape boo bu njëkk bi moom mooy dama doon réprimer mu jeex mais bi ñu xamee ne mais boobu masuñu koo bàyyi ba ni yonent mi alayhi saam di jóge Médine di jóge mag di gàddaay léegi nag bokk na nag ci yooyu dañ ko doon woo naan ko defal ñu ay aaya comme nañ ko woon ne ko umpule woo ne makka gii suñu dëkk bii moo gën wow ci dëkku yàlla yi hmm. ay xeeri kese lañ am hmm. amuñu mbay comme ni ko waa Sham amee hmm. ay sireeg yooyu ni mu verte ñun amuñu lool ñun ay xeer rek lañ yor ñun nag dañoo bëggoon nga def ko ay ndox di ci jaar mu nekk jardin yu luxuriant léegi te nga dekkil ñu suñu maam Qusay ibn Kilab bu ñu ko bu boo ko dekkilee mooy seen maam ñoom ñépp ba ñu laaj ko te dekkil bi rek doyul il faut ñu laaj ko ne ko ndax yow mii dëgg nga bu ne waaw ñu daal di gëm <laughs> lu ne ñu laaj ko ñu ne ñu wax ko rek ngir ngir bañ ngir ngir bañ a gëm mm-hmm. bii nag dañoo ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu ne ko ñun dañoo bëgg nga wan ñu benn miracle takat yàlla xam na lim leen wan bari mm-hmm. mais rek saa su ne ñu ne wan ñu dara rek mm-hmm. am na sax ci yeneen riwaay comme ma na ne wérul moom dane foofu gars yi dañoo ñëw exiger ne ko ñun li ñu bëgg mooy gis nga weer wee waaw moom lañ bëgg nga xaral ñu ko deux parties weer ñu ngi ci le quinze xaw ma yooyu mat na mën hmm, moom lañu bëgg hmm. waaw bàyyil bàyyi bàyyi ba waa tegal tegal tegal tegal baax na moom la ñu bëgg nga daal di ñu koy diviser en deux mooy nga def yow weer wi ñun ñu gis weer wi nii mu nekk benn boule nii mu diviser wu ci benn parti dem nii benn parti dem nii defal boo ko deful moom bu ñu sax mm-hmm. bàyyi li ngay def xoolal xoolal fi nga koy teg mm-hmm. bàyyi li ngay def acca mm-hmm. boo ko deful moom bul sax continuer yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan boroomam subhaanahu wa mu daal di koy def mu ne gaay ishhadu ne leen yéen a doon laaj aay ah, yéen a doon laaj ne ma ma xaral leen weer wi deux mu ngi nii xool leen ñu gis benn bi am na wone benn ci jabalu Quqi'an la ne beneen bi nekk ci Abu Qubays ay ñaari montagne la woon ñu ne woon Makka mm. bu ci nekk weer wi tegu mooy nekk ci foofu tiim foofu noonu montagne yooyu ñu séparé mm. weer wi nekk deux ah, léegi mu ne leen xool leen moom mm-hmm. mënu mm-hmm. ko téye yow nii xanaa sa nopp yi <laughs> mu ne leen ishadu mm-hmm. ci yi nekk ci sax imam Bukhari imam Muslim dane waa Màkka dañoo laaj yonent bi alayhi salaatu salaam aaya mu won leen weer wi mu xar en deux weer wi xar en deux mu ne leen ishhadu seede leen yéen a doon laaj mu ngi noon léegi nag loolu nag lay wax nii moo tax saar bi noonu lu tudd weer woowu noonu mu xaroon suñu boroom xaroon muy miracle ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal ko ko mm-hmm. ngir nit ñi daal di koy gëm mu defal ko loolu ndax miracle loolu la miracle ci yonent lañ naan miracle mm. mooy yi muy def nga xam ni xar baax la mm. naturel mooy yu extraordinaire la mm. naturellement du demee noonu xam nga weeru xar ci digg bi moom loolu koo ne woon mas koo gis daan man mas ma koo gis xanaa ci gént ak tamit yeneen yu bari ay dem Isra wal Mi'raj dem ci asamaan si dem Jérusalem ci laps de temps boobu nga xam ne matul dara loolu loolu nit du ko man loolu bu dee ci yonent dañ naan miracle bu dee ci waliyu muy koo xam ne jaamukatu yàlla yàlla méngoo gërëm ko méngoo ay mbiram kooku dañuy wax ne kii karaama la léegi nag euh, yooyu noonu du du yoo xam ne pour jaay le extraordinaire jaay la zoro jaay ne man daal di impressionner nit ñi de façon que ngir lan bu <laughs> ci dugalaa sa loxo dégg waaw ah. ale suur na doy na ale am am ndox naan ah, voilà nga àll mooy ne loolu dono jarul beneen kaas bi doy na mu naan kaas bi mu fee benn bi doy na gaawal mooy ne yooyu duñ ko def ngir impressionner di jaay ne way man voilà je suis extraordinaire déedéet hmm. loolu fu mu daa war a nekk loo xam ne lu man da ñàkk la caaxaan joo xam ne bu ñu bàyyee mu mu féete mu ci biti mu niru lu féete kaw dëgg te bu boobaa ñu bari daal di koy gëm alors ko du dara nga xam ne lii foofu rek a fi nekk nga ñaan sa borom defal la loolu te tamit loolu mooy yàllaa koy defal jaamam du ne jaamam moom mooy moom mooy defe mooy soppandiku ci mbir yi lu ko neex naan man bëgg naa kii am miracle na ñëw wala karaama non même yonent yi alayhi la mooy dañuy ñaan seen borom ndax suñu boroom moom moom amul dara luy yëngu wala luy ñàkk yëngu lu dul ne moom la neex moo tax yonent bi alayhi ko waxee dafa ñaan boromam comme que lii lañ bëgg comme li Seydina Salih alayhi salaam waxoon gaay biñ ko nee ma ne duñ la gëm lu dul oh. montagne bii nii lañ bëgg mu accoucher benn chamelle ak doomam bu amul moom yoboo nga dem toog fële mu ñaan yàlla yàlla def mu ne leen mu defal ko ko mu génn waaw mooy lool mais gars gëmuñ dara gars yi yooyu c'est yooyu koo gis muy laaj yooyu rek mooy naru lu gëm boo koy defal du ko non du ko defal kii xoola euh, li ma doon wax sànq keroog bi ñuy wax yonent ma lay sarsam paawu Makka yu ñàkk caaxaan yu ñàkk fayda yooyu. biñ ko naan ay suñu dëkk bi bokk na ci dëkk mooy dëkk bi gina a wow ci dëkk yi yàlla yi. bi ñuy wax loolu. naan ko nga defal ñu nga dekkil ñu suñu maam say ñu laaj ko ndax yow mii dëgg nga. bu nee dëgg nga ñu daal di lay gëm. waaye bi muy dem moo xam ne ñii daal naruñu gëm ko waa muy dem di ñibbi am ku ko dab ci ñoom. Mm-hmm. ne ko ñun duñu la gëm fekk xoola gisuñu la gisuñu la nga yéeg nii ci asamaan si te sax te sax boo yéegoon ba ca kaw hmm, boo yéegoon ba ca kaw sax dañ la dul dañ la dul gëm wala nu'mina li ruqiyya li ruqiyika lu dul nga indil ñu boo jógee ci yéeg ci asamaan si rek doyul boo taxawoon nii di yéeg ñu lay gis ba nga dem gisatuñ la nga wàccaat duñ la gëm foog fekk ëndaale woo ab téere boo xam ne da koy ëndi ñu ubbi ko di ko mën a jàng <laughs> xam nga ne kooku day wax lu ko neex ba pare mu ne ko foog naa ne sax yooyu yëpp boo ko defoon sax duma ci gëm dara <laughs> xam nga ne ñooñu mooy dañuy laaj pour laaj léegi nag ñoom ñoo laajoon bii histoire weer woowu xaroon nag loolu la suñu boroom di wax nii kon baat a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahi mu ne ci turu allah arrahmaani moom mi nga moo fees dell ak yërmande arrahiimi moom mi yërmande mi yaatu moom lay tàmbalee saar bi mu ne iqtarabatis saa'atu wanshaqqal qamar wa in yaraw aayatan yuridu wa yaquulu sixrun mustamir wa kaddabuu wattabacuu ahwaa'ahum wa kullu amrin mustaqir mu ne kon iqtarabati saaca waay waay iqtarabati jege na assaacatu waxtu wa jege na de mooy ne lii ma di dig ci alxuraan yépp alaaxira jege na iqtarabati saa dig ba jege na wan shaqal qamar te yéen waa Makka ñi doon laaj ab aaya naan miracle mu ne kon yéen doon laaj dig biñ leen joxoon jege na wan shaqal qamar weer wi ngeen doon laaj na xar ci digg bi sinon du ngeen gëm inshaqa xar na alqamaru weer wi nekk ñaari parti acca gëm leen moo tax yonent bi alei saatu ne leen ishhadu seede leen mbir mi comme que na ko doon laaj seede leen gaa ne noon ñun daal gëmuñu affaire yi quoi xam naa sûrement da ngaa xonjom da dang ñoo def benn affaire bu tax ñuy gis ñaari weer bi xar quoi mais xam naa demewul nii léegi ni ñuy def ni ñuy def nañu bàyyi ba ñoo xam ne ñu neutre ñu voyage woon ñëw ku njëkk ak buñ ñëwee ñu laaj leen ndax yéen biit gis ngeen weer wu xaram déet ah, hmm, ah gaa yi ñëw ñu laaj leen ne leen yéen gis ngeen weer wu xara ñu ne waa ñun de gis nañ ko moom ci yoon wi bi ñuy ñëw gis nañ weer wi jaaxle nañ sax xaw nuñ demee noonu weer wi nekk ñaari kii ñu ne waa yow malgré yow xam naa yéen li leen li ñu dal rek li mu ñu def njibar mu ñu def moom la leen def rek mais du réalité moo tax mu ne gis nga nag façon bu mel nii mm. mu ne wa in yaraw aayatan gis nga miracle boo leen mën a présenter bu ñu mën a gis yuridu dañuy du mooyu dañ naan non non non lii dug dëgg wa yaqulu ñu teg ci naan sihrun waaye lii ñibar la mustamir boo xam ne day romb rek ah c'est pas une réalité c'est pas la réalité kii suñu bët yi rek la la la kii xam nga ñoom c'est que euh, le fait que ñu ne li yonent mi alayhi salaam di def njibar la buy romb lool ak kàcc la te ñoom xam nañu ko mais réellement njibarkat yi li ñuy def du réalité mooy ne dañuy fexe transformer euh, ñoom du dañuy mën a transformer dara dara. loolu mënuñu ko mais nag ci bëtu nit ñi. moo tax suñu borom ne woon ci yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam ñoom bëtu nit ñi lañu lañu lañu lañu lañuy lañuy lañuy lañuy nax. ba ñoom ñu gis ne seen bant yi ñu yoroon jibarkat yooyu. ay jaan la ndeke du dara. ay bant la moo tax mu ne yu xayyalu mooy dañ leen di yóbbu ci wa genre xayal ñuy imaginer que ñoom lii ñuy gis lii la aroo lii waaw léegi nag ñoom ñu ne yeneen ci bari saar saam may ma ne lii nga def daal sixrun njibar la xanaa da ngeen a fàtte ne muhammadun saaxir mu am Muhammad njabarkat la tey dafa gën a wane alayhi salaatu wasalaam gën naa wane li tax ñu ko doon wax njabarkat lii c'est que nag moom nag dafa bokk nag ci njabarkat yi gën yi gën a ay looloo tax fii mu ne man nay def yoo xam ne dafay sax hmm, bàyyil rek bàyyil rek te dem moo tax fii mu ne man nay def yoo xam ne njabarkat yi ci seen bopp dañuy am problème <laughs> mooy ne ñoom foofu lañ koy ranger ñoom mooy façon nit ñi moom mooy ñi nga xam ne ñoom du ñu mës a gindeeku ndax lépp lu leen wan a convaincre bu ñëwee ñu ranger ko fenn. ah, ah c'est mm. boo waxee am na gaa yoo xam ne loo wax ñu ne mais kii la bon ah, anomalie nature bi la <laughs> ah ça arrive des fois. Hmm, que ne se passent pas comme hmm, loolu rek la bu ñu kenn fontoo kon lii nii waa def fi dara. yaa daa dox ci géej gi moom ay dox ci géej gi fi mu jaaroon a dëgër rek. Hmm. <laughs> kon ñoom woow lañu wax ñu ne yeneen ci ma lay saat saam ma ne sa weeru yi nga fi xar bu dara wa in yaraw aayatan mu ne waxul suñu borom ne waxuñu bii sax waxuma bii ne boo leen man bi indil ak yim leen mësa indil lépp lenn lañ doon wax yu'ridu dañu doon du mooyu ñu naan sihrun lii am njabar la boo xam ne mustamir buy romb la kon nag bu ñu loo xam ne moo day romb léegi mu jeex de toute façon lii du dara ah. dëgg moom lu dul dëgg du des mu ne wa kaddabu ñu weddi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waxoo dëgg lii nga fi indi lu dara suñu bëj rek nga daal di nga daal di melal nii ñuy gis yi léegi ba ñu ko defee wattaba'u ahwaa'ahum dara yóbbu leen ci nag ñu weddi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko lii ñu la doon laaj ndax def nga ko mais gëmuñu la lu dul seen bànneex lañ doon topp ndax bànneex moom mooy mooy yàlla baatil ji nga xam ne mooy yàlla ba kii nu mu tudd baatil gu gu gi nga xamante ne ñu bari réer gi nekk moo leen fa teg mooy ndax bànneex dama neex mooy yow say say pen li la say penchant say bëgg-bëgg jox xam nga jaamu yàlla moom bu dee newoo ci yow da jàpp ne lii dafa difficile. ko ah, loxo hmm. hmm. kon. Hmm. Euh, ñoo mooy loolu la mooy. Euh, gars yi dañuy foog ne waaye l'islam moom metti sincèrement mais ku leen musulman la. wala demal nga xool leen rek ñoom pour ñoom yi ñuy def yépp contrainte la mooy ku gëmul yàlla noonu ngay gise mbir yi mais julli tous les jours cinq fois mm-hmm. mais fajar gars yi di ay trois heures du matin di julli tagg seen ngelaw yi saway mm-hmm. di xaar ay gay ay minuit ki fi onze heures ci guddi mm-hmm. mooy yow lool da ngay gis ne ah non lii moom lii moom lu jafe la koor woor non woor moom loolu moom affaire été bii surtout ah canicule day woor ñoom lépp buñ nee muuru ñu ni waxe yow ñii femmes dañ leen a contraindre quoi. ñoom contraindre waaw ñoom noonu la ndax noonu la ñuy gisee. nañ fermer les salles de prière. salle ah, loolu xam nga yooyu. saa de prière salafiste xaw ma. waaw waaw dégg waaw. Oh, xam nga xam nga ñoom. waaw mooy ne ñoom. ndax noonu lañ mën a gise hmm. c'est normal. Ah. ndax dañoo jàpp ne lépp. affaire contrainte religion daal nit du am xel ah, mm. xel mu leer mm. nekk koo xam ne mm. ku am ku muusul am xel ba pare di man a topp yenn yi quoi loolu mën da nekk loolu sûrement surtout rawatina bu dee jigéen la dañ naan ah, sûrement am na jëkkër ji wala kii moo ko ci war a forcer waaw ndax ñoom lool mooy ne ñoom dañoo nekk ci biti ci biti lañ ndax dunduñu ko xam nga moom l'islam ngëm yàlla mooy loo xam ne boo ko dundul ay préjugés yoo xam ne yi ngay am tëm dara du ci baax ndax yow li c'est que da ngaa yorul moyen yu tax ngay mën a analyser affaire yi te nag ci kaw loolu mm-hmm. nga ne eh, xaaral waa xaaral xaaral mooy ne ñoom ay préjugés la ñam ndax dunduñu ko xamuñu ko sax ndax moom ngëm yàlla moom ku ko ku mu nekkul sa xol manoo mag du expérience boo xam ne yow da nga koy analyser saa nga dund ko ko dund rek ko xam léegi ñoom boo waxee ñu ne gars yi dañ leen di contraindre kan kan lañ fi ko kan lañ fi forcer ci dara ah, mm. nit ku te ñoom mooy ne ndax lenn la mooy ni ñuy gisee pour ñoom ku gisewul noonu dañ laa forcer ci li nga mais ñoom ci seen bopp tubaab yi di ko wax seen doom seen doom bu jigéen bu gisoon lislaam mm-hmm. mu convaincre ko mu dugg ci dootuñ ko doo duñ ko nangoo noonu. Hmm. wala rek mu commencé yenn yi ñuy def ñoom. yi ñu gëm du ko def xam nga. Euh, kenn xale yu xam nga duñ gis ay ñu toog ne ñun dematuñ école ñu ne way nañ leen bàyyi noonu. mais ñoom dañ leen di forcer ngir ñu dem école. di leen neneen ndax dañ leen di inculquer valeur yii ndax jàpp nañ ne ñooy yi gën a noble yu mën a exister. léegi yow nan ngay xalaate nit ci musulman bi am doomam du ko yar. ci ci ci li mu jàppu ne lii moo gën. mooy ne affaire yi il faut nga logique. mënoo ne man moom laïcité bi kii daa dema mooy gën kii les valeurs kii xaw ma nan ngeen koy woo. les gens doivent voir de la même façon. mais loolu xam nga occidentaux yi mooy façon vision boobu. nga xam ne moom la seen maam yi amoon moo indi woon esclavage. mooy le fait que ñu jàpp ne ñoom li ñu yor moo gën ci kaw suuf léegi nag ñépp lañuy dem forcer leen ko. waaw waaw. mais loolu mooy problème bi. Hmm, mooy ne yow surtout affaire culture. mais culture. yooyu yow sa sa constitution foofu ci sa culture la hmm, jógee. waaw mais mënoo ne yow lay gis ñeneen ñëpp nañu délaissé bàyyi ko bàyyi ko. Hmm, bàyyi ko demal demal. ba mënoo gaa yi. yow léegi délaissé leen seeni culture ngir épouser sa bopp waaw mu ngi noonu yow kay jàppal yow jàppal sa bopp jàppal sa bopp mais looloo tax gars yi échec monde yi ñuy bëgg a gëmloo nit ñi mm. yi ñuy bëgg a gëmloo nit ñi que lépp dafa nëron dafa war a nekk benn mooy ni ko occidentaux yi loolu man da nekk c'est mooy ñoom duñu mas a xalaat ne léegi nañ nañ imagine ñoom est-ce que bu d'accord nañ beneen peuple beneen nation. Ah, ñëwoon di leen exiger ñoom seen façon gisin. Mm, mooy ne affaire il faut nga lu ñoom de affaire yi foofu moom ils veulent tous. non mooy ne ñoom lenn la. Mm-hmm. loog euh, l'européen ak mm, l'américain ak ñoom ils sont intolérants ci côté mm. boobu. seen tolérance bi moom bokkul ci nga wuteeg ñoom. ci ay idées nii garaawul quelques idées. Mm-hmm. mais le fait que. nii moom lañ war a doxalee walla nit ñi dañoo war a def lu leen neex. Mm. yu mel noonu. mais léegi bu dee waaji li ko neex mooy l'islam nag bu boobaa ñu ne noo waru koo neex sûrement ah, sûrement daa am ku ko war a contraindre ah, voilà julli am ah, ñu commencé ñoom di appliquer mi mel ni comme wax rek école yi laa ti nga école français yi ñoom la ñuy wax ñoom la ñuy ku normalement ñoo nekk si yëf yi ti wa maître yi ti amuñu benn kii pouvoir ni rien c'est que nag ñooñu noonu fan lañ ah. jànge taalibe ñan lañ ñi jiite réew mi xoolal loolu jiite réew mi taalibe ñan lañ mais taalibe ñan lañu ñooñu taalibe tubaab bi lañ ah. te li nga doon am ci tubaab bu weex bi sax temps yi fa gouverneur newee daanaka amoo ko ci fii ndax gouverneur sax taa yooyu nootoon nañ gaa yi mais. amoon nañ ñu leen reconnaître mais léegi ku mel ni yow ñuul ni yow bokk ak sénégalais ni yow. mooy ñëw di teg yoo xam ne. ndax tubaab di fi newoon sax doo ñëw ko woon teg. Mm, mooy ne yooyu. Ah, ñoom tout le temps noonu la ñuy ñu dañuy ranger benn rek. Mm-hmm. wa ñu ne. sihrun mustamir ñoom waa Makka ñoom foofu lañ ko kaloon lu ñëw ñu ne bi sihrun mustamir ma ne lu leen jaaxal rek yonenti ma lay saar saam def même bu dee ñoo ko laaj kii la euh, magie la rek sharia bi gis nga boo ko appliqué ñu ne bis nga barbare alors que moi j'étais je dis la loi ko appliqué woon gis nga ko fo rey yi ah, dina bëri defee ñu def la du bëri de gars yi ah, ñoo xam ne dara fekku leen la loi bi di yàlla tëral bu ko buñ ko appliqué woon gis nga ko je crois que dañoo xam ne dara délinquance bi am ni yëpp du am la dañoo xam ne dara du leen mm, c'est ça waa joo xam ne man nga ñu rey ay centaine de personnes après yow ligi ñu yóbbu la foo xam ne condition yu neex. maa la ko wax utal de sport. ngay jogging di ah. di di yëkkati poids. ñu lay indil sa lekk sa naan. waaye yow. jox leen ay ne ñu léegi léegi ñu dee moom ñu dee moom. waaw waaw seen i moom. ñoom seen i ah, bakkan daal sa waay ci maali foro la naawe toog. Eh, yëfi caaxaan la. Ah, loolu yëfi caaxaan dëgg la. walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab suñu boroom dañu woon gis nga qisaas mooy tubaab bi dañ koy woowee comme mais demewul sax noonu ñoom ñuy wax demewul sax ñoom li ñuy wax mooy eh, ñoom dañ comme loi talion ak loi bi l'islam bi woote bokkuñ ndax boo nee œil pour œil dent pour dent loolu nit mën naa toj ayu jàmbur. mais ça dépend. mooy ne du ne toj na ko rek nañ toj bosam. xam nga nit mën na rey nit. Mm-hmm. mais dañuy xool est-ce que c'est un acte volontaire ou involontaire. yooyu yëpp dañ ko ciy seet doo ne rek. te tamit nit ki mën na rey nit ñu dem ba koy rey am kenn ci famille waa ji ne ñun baale nañ ah, kooku bu nee baale nañ kenn dootu ko rey. xam nga loolu wuti na kon ay tur ay daan pour daan. moo tax yooyu ñoom ay préjugés comme ñoom façon loi yi ñoroon ñoom yu metti quatre-vingt-un fii lañ xaw ma lañ bàyyi peine de mm-hmm. yi dañ la doon teg fii mm-hmm. ñoom niñ ko xalaate woon jàpp nañ ne loolu la li l'islam merul noonu ak seen antiquité yooyu moo tax ñoom yooyu wala kum ñeel na leen gis nga ci loi boobu gaa yi nga xam ne ñoo dul def lu dul noonu punition yi daal seen kaw lool mooy dundu gi de mm-hmm. yéen ñi am xel fàtt xalaat leen bu baax ndax ku mu ku xam ne lii wala ciy fekk waaw balan koo def di nga ko xalaataat ah. c'est ça mais yow bu dee yow ñi ko def. moo tax booy yi fii xoolal booy yi yenn dem prison. dem prison genre titre la. bu rëy boo xam ne ah, sa biir mbooloo. ci biir sa xarit yi boo leen nee man. moo tax dañ koy bàkkoo dañ koy bàkkoo boo jotee ñoom sax xaw a meroog ñoom. j'ai fait la prison moi. Hmm, cinq mais mooy ne. ñoom koo xam ne. prison nga xam ne daa waroon a. daa waroon a nekk loo xam ne day rééduquer waa ji bu boo génnee dootul def loolu. Hmm, hmm. mais moom. dem prison mu koy bàkkoo mu nekk mérite bu rëy ab galon boo xam ne daanaka moom lañ ko takkal bu <laughs> muy menacer buy menacer di ku muy joteel rek naan ko moi j'ai fait la prison man nga ne mu nekk nag loo xam ne jàpp nañ ne kon loolu mooy nguura ah. yooyu ne yooyu yooyu yay caaxaan la yooyu yay caaxaan la moo tax moo tax moo tax loo ci gis famille victime yi dañuy dañuy mar ah. moo tax da gis yenn yenn réaction yi ah. nit dina mere ay nit am benn comportement boo xam ne ndeke benn mbokkam buñ tooñoon te fajuñu ko woon uh-huh. niñ ko waroon a faje justice jàll ni moo tax mu yor réaction boobu envers population boobu ah, yow bu nee ne waa ji waa ji dafa dafa rey nit ci loo xam ne lii wane indice yëpp day wane ne moo ko tey uh-huh. ñu ne voilà lool la waaye xaw ma lan assorti vingt deux ans xaw ma vingt ans assorti de xaw ma ñaata waa ji nekk fa di jaay model ñu wàññil ko kiiwam mooy dëgg gis ko ci mbedd mi mais après yow waajooju day mer si hmm. day mer hmm. loolu lépp nag mooy juste su nit ñi hmm. kon nag nit ñi moom ah waa Makka moom noonu lañ meloon comme ni gaa yi naan fii loo wax ñu ne nature bee ko def ñoom lu yonent bi aleyhi salaatu salaam masa def rek ci ñu ne sixrun loolu daal lii am njibar la boo xam ne weer wi nga xar du dara lu dul sixrun am njibar mustamir boo xam ne day romb kon wa kaddabu ñuy weddi ko te dara yóbbawu leen ko wattaba'u ahwaa'ahum ndax li ñu topp seeni bàkkan topp seeni bànneex suñu boroom ne wa kullu amrin mustaqir nañ def lu leen neex bés bu lu waay def lu ne lu waay góob yaa koy gar lu waaye semer rek moom ngay récolter mbir muñ fi man di def bu ëllëgee dinañ jël du doo def dara ñu koy jox keneen yow mi ko def ci yow lay sax ci yow lay ñëwaat nañ def lu leen neex rek mu ne wa laqad jaa'ahum min al anbaa'i ma fiihi muzdajar mu ne waa Màkka ñii de mu ne kon ndaxa ñoom wala jaa jaa'ahum dëgg dëgg dikkal na leen minal ambaa ci ay xabaar maa yi mooy xabaaru yi ñuy nettali ci histoire yi alxuraan di nettali ak xew-xew yi nga xam ne mooy xew ñu koy gis dëgg-dëgg dikkal na leen ci loo xam ne maa fiihi musdajar loo xam ne waroon na tax waroon na tax ñu sori kéefër gi ñu nekk mooy ne euh, mooy peuple yi muy nettali ci alxuraan ne nii lañ meloon Firawna doon jaay ne mu ëpp doole ci kaw suuf naan waaye dama leen a xamal permettre ma leen ngeen di jaamu weneen yàlla ko dul ma mais kooku noonu ak ñeneen ak ñeneen ñu bari Ah. ñoo ñépp suñu boroom wane ñu gis ñoom fi ñu jaar ni mu leen toroxale ni mu leen duma waaye dara est-ce que daa tax mu changer dara ci ci waa Màkka li ñuy def defu mu ne nag loolu lépp noonu information yooyu bu ñu am ndax nit ki muus mooy kiy jànge ci erreur yu ñeneen yi ndax tamit lool mooy tax àddina di dox mooy ne yow doo ñëw erreur yu gaay yu la jiitu woon def nga ñëw di ci jaaraat non non fexe ne ah mm-hmm. alhamdulilah buur yàlla man def na ne loolu man gis naa ko mm-hmm. ma ma ma xool weneen yoon fi gaa yi jaar ñu duma leen xanaa kay duma fa jaar mm-hmm. Ah? mu ne wala xat dëgg dëgg jaa ahum dikkal na leen minal amba i ci information xabaaru ji leen jiitoon ak même fii ñu dëkk fii ci Makka ñaata ay ponkal ci ñoom lañ toroxal fii maa fiihi musdajar loo xam ne waroon naa tax ñu sori kéefër lu leen di xupp di leen soril ci li ñu ne ba nga defal leen ñu laaj nga andil leen miracle ñu nga def ñu weddi ko mu ne nag xikmatum balighatun fama tughni an mu ne xikmatun lii nii nag alquran gii lépp sagesse la balighatun boo xam ne ëpp na dayo ci mat jotale boo xam ne ku ci nekk rek nit ku ne lu la lu la lu la lu la gindi mu ngi ci ak noo man di mel nit ku ne rek lu la gindi mu ngi ci ak noo man di mel ak foo man di jóge waaye waaye ñoom waa màkk ñii ak nit ñi mel ni ñoom fama tuxni nuzur waay ñi mel waay waay ana li nga xamante ne mooy yooyu noonu lal la leen jariñ xuppaate gi waaraate gi ana lan la leen jariñ tous ñu ëpp ci ñoom ñu bari ci ñoom surtout jamono yi am na nag ñoo xam ne ñu bari ci ñoom mujj nañu tuub waaye façon nit ñu mel nii mu ne waaye waay sagesse bi ne ci alxuraan njàngat yi ci am yi nga xam ne yu matale la yu jotale la xam-xam yi ci ne yoo xam ne ku nekk defar na la waaye ñii nii de ba léegi loolu defaru leen waay waay fama tourni nuzur waay waay ñii lan la leen waaraate wi jariñ waay mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme que weddi nañu ginnaaw biñ laajee lii xam nga mënoon na leen a mbugal saa si ndax euh, kële euh, yonent Yàlla Isaa alayhi salaatu wasalaam loolu la waxoon gaa yi biñ ko nee biñ ko ñëwee ne ko anzil ndax Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ñoom dañ ne ko anzil alaynaa maa'idatan mina samaa ñoom daal liñ lay laaj fii mu ne malgré miracle yi nga jot a def yépp bii moom boo ko defee defal mooy benn banquet benn festin bu taabal ju rëy joo xam ne ay façon fruits yu bare ci nekk ci foo ay ak ay lekk yu baax nga jële ko ci asamaan si muy wàcc ba agsi fii ñu gis ko mu wàcc fii am nga ñoom. yooyu dañuy xool ñoom dañuy xaar rek loo xam ne. waru la mën a nekk. ñu ne léegi nañ ko ko laaj. <laughs> ma'idatan minas samaa'i mu jóge ci asamaan di wàcc ñu koy gis te kenn du ko téye. waaw du ñu gis kenn di ko yor muy wàcc. <laughs> suñu boroom ne nag ne ah loolu de ñu koy laaj bu ma ko defee bés bu ma leen ko defalee gëmuñu dinaa leen mbugal mbugal moo xam ne ma suma koo mbugal kenn ci àddina <laughs> mooy ne euh, ñii nag voilà mooy ñii ñoom mooy yërmande gi suñu boroom am ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam malgré lii ñoom moom waa Makka moom mm. daanaka saa bu ñu xëyewoon def lu tax ñu alak leen waaye léegi ñun nii tamit daanaka fu ñu xëyee def lu tax ñu alak même bu dee nee na ay jullit lañ mais suñu boroom alakuñu <laughs> alakuñu deful ni mu doon def xeet yu njëkk yi xam nga xeet yu njëkk yi da doon gis ñoo xam ne ñoom dañu dañu ràpp eh kaay kaay wiiril nga toog mooy dañuy dem boobul boo xam ne amatuñu kazzabat aadun bin nuzur waa aat ba ñu weddee lu ñu mujj def lu leen sama borom def da leen a mbugal jële fa luut waa qawmu luut alayhi salaam noonu mais yonent bi alayhi salaam ndax xeetam de gars yi presque yi ñu bari ñooñ doon def ñu ngi koy def ndax waa kër yonent Yàlla Luut ak ak ngóor jigéen a taxoon am naam amul am na fi mais pourtant buur yàlla daal lu ñuy alal voilà ndax nee woon na du la du ma leen mbugal fekk yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi seen biir waaye du ma leen mbugal fekk yéen ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngi ñaan njéggal wa hum yastaghfirun fekk mu ngi am lool de mooy garantie bi waaw suñu boroom kon subhaanahu wa ne kon li gis malgré loolu mooy ne waa Makka def nañ luñ leen duma mais defu leen dara mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni ngay def fatawalla anhum du mooyu leen bu leen faale mooy lii ñu def buum la metti woote gi nga xam ne moom nga leen di woo guddee guddeeg bëccëg suba ngoon faalewuñ la mu ne loolu noonu bu mu la bu mu la metti fatawalla anhum du mooyu leen melal ni ngelaw la romb nii rek bu ko jox importance bu rëy ndax boo koy jox importance bu rëy yi gaa yi def léeg-léeg dalay sax dalay sonal mu ne kon fatawalla anhum du mooyu leen baleen yow ma yad'u te xaare leen bu ñu continuer nii ba dee ci yow ma bés bi nga xam ne <coughs> yad'u da'i ila shay'in nukur ci riwaaya warsh bi yawma yad'u da'i ila shay'in nukur xaare leen bés bi nga xam ne moom lañuy dégg aji woote ji di woote ila shay'in ci mbir moo xam ne nukur du leen neex kero muy gaa yi weddi woon bu ñu déggee malaaka mi woote ëf buftu bi gaa yépp di ñëw ñépp amul kenn koo xam ne dee nga ak noo man di deewe ak fu sa bàmmeel man di nekk am na ñoo xam ne biiru xar yi biiru gaynde yi mooy seen bàmmeel ndax ñoo leen reere am na ñoo xam ne seen bàmmeel safaraal ndax safara see leen consommé bañ jeex doom lañu am na ñoo xam ne ci biiru jën yi la ndax jën yi leen lekk bañ la labee am ñoo xam ne ci suuf si lañ leen dugal am ñoo xam ne am ñoo xam ne façon bu nekk suñu boroom ne ñoo ñépp nag yow ma yadon da'i mu ne kanta bés boobu moom ñépp ay dekki mu ne waa Màkka ñii nag ak ñiy weddi xaare leen bés boobu euh, nga xam ne ci la wootekat bi ak yi wootekat bi di woote ji jëme ci mbir moo xam ne du leen neex keroog te du leen di naqari ndax mooy bés biñ leen nara a régler nga xam ne nag texe ba faw wala torox ba faw kese te ñoom ñii comme que defuñ fi dara mooy texe fa texe di ba faw ah boroom xam-xam yi nag am na ñu ciy wax naan lii nii fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur këne loolu aaya yi nga xam ne ñoo ñëw di wax ci wàllu xeex moo leen dindi xare waaye loolu loolu noonu réellement loolu dindiwul benn aaya sax ci yooyu mooy ne même loo mën a xareek ñoom it mooy ne de toute façon da xa bis boobu moom lay ñëw xaare leen bis boobu te tamit mooy façon bu mel nii day du du du du di am kon mu ne xaare leen bis bi nga xam ne la aji woote ji woote ci mbir moo xam ne muy ñu àtte leen du leen neex yawmal qiyaam mu ne boo leen gisee ñoom ñii seen façon bi buñ deewee ci nii mu ne xushiya an absaaruhum yaxrujuuna min al ajdaasi ka annahum jaraadun muntashir mu ne boo leen gisee keroog bi ñuy wuyu di wuyu seen boroom ginnaaw bi ñu deewee bañ dekkil leen ah boo leen gisee xushiya an seen xar kanam yi mu ngi ñëkk ñu nekk mooy boo leen di gis rek xam ne ñii ci njàqare gu profond lañ ne absaaruhum seen bët yi il suffit nga xool seen bët yi da ngay lire à travers leurs yeux bi nga xam ne kenn mënu koo takk gi ñu newe mu ne xushan absaaruhum minal aj yaxrujuuna ñuy génn minal ajdaas yi di génn ci bàmmeel yi mooy bàmmeel yi ñoo doon wax sànq bàmmeel yi nag tekkiwul ne mooy fu ñu suul ci suuf rek bàmmeelu te sax ki gaynde nekk gaynde ji fu mujj ci suuf la mujj waaw kon yaxrujuuna ñu ngay génn minal ajdaasi jóge ci seen bàmmeel yi ka annahum ñu mel ni ñoom jaraadun ay ay ay papillon papillon mooy lëppaalëpp muntashir yoo xam ne dañoo tasaaroo mooy ne bu ñuy génn mm. bu ñuy jóg ci bàmmeel yi dañuy dajaloo ñépp génn baree baree bari ba booy gis papillon yi fi ñuy seen mandig mi fi seen fa oh, mandig mooy gaynde ñoom fi ñuy ne mm. concentré fa nekk fa ni ñuy baree ba doo leen mën a xalaatoo sax di leen wàññi waaye muntashir ñu tasaroo ñu tasaaroo euh, kañ lañuy tasaaru muhti'ina ila daa ñoom ñépp ñu jëm daw jëm fan ci ki nga xam ne fa kàddu ko jóge ki ki nga xam ne moo ëf buftu bi ki woote mu ne keroog nag yaqulu dina wax na yéeféer yi comme ñii di weddi yii hada waay waay bésu yawmal qiyaam bii di yawmun bés la asir bu méttee méttee méttee gi hada lii de yawmun bés la asir bu tara tara tar bu difficile a ngi mu ne kon ñii nii loola leen di xaar wallaay gis nga bu ñu deewee ci nii di la ci ay indil ñu miracle nga indil ñu bañ nii lañuy mujje fa ñu jëm duñu fa am lu leen neex ah, mu ne nag ah, kaay ma jox la exemple yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yéen jullit ñi ma jox leen exemple nit ñoo xamante ne nii nii waa Makka def noonu lañ doon def nii waa Makka def loolu loolu lañ doon def moom lañ doon doxal mooy ne amul dara lu yonent yi lu ñu wedd kaay ma jox la ñoom nii deewaguñu kaay ma wax leen loo xam ne ak ku ci man di nekk na faire attention te xam ne am na ñoo xam ne jiitu woon na leen fi defoon loo xam ne lu niroog noom li ñuy def seen soor lii la woon kon nag ku am xel fantabiru yaa abu absar ku am xel nang ci bàyyi xel di ñag jàng xoolaat mbir yi xam ne yow kon yaa ngi ci danger li daloon ñooñu épée de boobu moo tiim sa bopp fekk yaa ngi def li ñuy def mu ne waa Makka xaaral gis nga lii ñu def kaay ma la kaay ma wax la weddi bi yonent ak lu mën di indi lool du lu bees waaye ñu nit toog fi di weddi loo xam ne alxuraan ak ak sunna yu leer ak ay ñoo xam ne ay boroom xam-xam yuy wax lu leer nga ne waxuñu dëgg ak yooyu loolu du lu bees kaddabat qablahum qawmu nuuhin fa kaddabu abdana wa qaalu majnuunun wasdujir ñu ne kaddabat weddi woon na kaay ma jox la exemple ñoo xam ne jiitu woon nañ ñu jaaroon fi ñu jaaroon pour walla ne mbon du lu bees fii kaddabat weddi woon na qablahum lu juutu woon abu jahli nag abu lahab ak ñoom utba gaa yi waa Makka ñii waa Quraysh di la weddi am nañu weddi woon ñu leen jiitu woon ñan qawmu nuuxin waa kër waa ñooñu yonente Yàlla nuux alayhi salaatu wassalaam fa kaddabu abdanaa ñu weddi sama jaam bi man suma man yàlla ñu weddi sama jaam bi di Seydina Nuux ne waxu fi dara na topp nële mooy lii nag weddi gi par génération la comme que dafa guddoon fan. neuf cent cinquante ans la dund. gaa yi daal moom ku dunduk moom bay waaye faatu dajale sa njaboot ne gis ngeen góor gi ne fële. bu ko kenn gëm li muy wax du dëgg. ñooñu it buñ demee bay kii wax lool seen njaboot ñuy dem noonu. kazzabu ñu weddi abdana suñu jaam bi wa ñu ne. waay waay maj majnuunun kii ab dof la kii c'est que c'est un xam ne ci fa kii la sens péjoratif kii nii ab dof la mooy il n'est dafa dafa manqué wiis parce que il faut il faut manqué wiis dëgg ngay door a wax waxam yi muy wax waxaalu ñu ne majnuunun ab dofa la waa ji du wérul bopp bi toogul bopp bi day yëngatu indi indi waqaalu ñu ne majnuunun kii di ab dof la was du jir non seulement ab dof la mais waa ji daal dafa nekk koo xamante ne nii ah, moom yonente yàlla naka nuwo loolu yoo ko looy yóbbu. waaw biberon biberon wala loo bëgg ñu ne kon moom majnuunun am am <laughs> am fii dafa gëmmeentu fii nii baax na <laughs> hein kon ñu ne moom ah xam nga yu mel nii lañ doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuun wal qalami wa maa yasturuun maa anta bi ni'mati rabbika bi majnuun waa Makka ne woon dof waa mu ne yooyu yépp waxoon nañ ko ñoom ñu leen jiite woon wa waa kër yonent Yàlla Nuux kon ne majnuunun ab dof la wasdujir te kii nii non seulement dof la mais bopp bi dafa perdre la tête ah. muy wax nii dañ koo mooy ne àndul ak sagoom was jujir kii dafa àndul ak sagoom noo àndul ak sagoom gis nga paa bu toll nii wala mag mu toll nii di wax wax yoo xam ne moom rek ko ko fii wax loolu day won ne waa ji wéru fadaa rabbahu léegi nag biñ defee lool waa am kii am kii walla am am am am am hmm. fa rabbahu mu daldi woo ñaan ki nga xam ne mooy boroomam ne am nii mankat maxlubun noot nañ ma mooy gaa yi weddi nañu ma ba pare ci wàllu pexe wàllu ñoo yor dëkk bi noot nañ ma ci wàllu ndax yàgg naa ak ñoom ah, kon nag fantasir buur yàlla maa ngi lay ñaan nga daal di may dimbali mais lii nii moom waxu ko lu dul bi ko yàlla wanee ne ko sa jaay yi duñu tuuba ndax buur yàlla moo ne ko nee na moo maa maa suñu borom ne maa wax nuux ko lay yu'mina du gëm du la gëma ci lu dul li la jot a gëmaa ñi na jot a gëm nii te bari wu ñoon ñu war a compter lañu. malgré yi mu def loolu lépp. mu suñu borom ne ko gaa yi dootuñ la gëm de jeex na boobu nag ba mu xamee ne comme que yàlla nee na ko fii gaa yi kenn dootul tuub. kon nag danger la sax. ñoom ñuy nekk ñi nga xam ne si sûr que tuub nañ comme que mbooloo mi moom ñoom ñi des ci peuple bi kenn dootu ci tuub léegi ñi jot a tuub ak neen. gaa yi kon mën nañ leen a influencer moo tax mu doon wax naan eh, rabbi laa tadar alal ardi minal kaafiriina dayyaaraa bur yàlla bul daj bul bàyyi kenn ci kaw suuf mu fiy def ci yéeféer yi ndax kat innaka intadarhum boo leen fi bàyyee yudillu ibaadaka dañuy sànk sa jaam yi la jot a gëm te kat walan yalidu illaa faajiran kaffaara te gis nga gaa yi nii du ñu jur lu dul koo xam ne faajir koo xam ne ab kàccoor international waaw kaffaaram jéggi dayo ci di yàlla kon nag kon nag ku mel noonu ku mel noonu ëpp na fee bàyyi muy nekk muy kotuwaay ñoo xam ne leer na ne ñu gëm nañ comme que moom moom assuré nga mën a dootuñu gëm kon nag mu ñaanoon buur yàlla alak leen moo tax mu ne fata rabbahu mu daldi woo boroomam moom Seydina Nuh ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam na ko nii mankat maghluubun dañ maa noot fantasir mu ne kon an nii man maghluubun dañ maa noot fantasir kon dimbali ma ci la alake ci la ñaan suñu boroom daal di alak leen nan la leen <clears throat> suñu borom nan nangoo ñaanam mu ne joxeel mu ne fa fatahna abwaaba samaa'i bimaa'in munhamir mu ne ni ñu def dañoo ubbi bunti asamaan yi mooy taw taw asamaan si la ubbi muy taw bu bari bi maa in ci ndox mun hamir mu baree baree baree loo xam ne moom gars yi waxuma la rek moo raw orage léegi xam gars yi dañ naan dëkk dafa taw équivalent wu deux mois de pluie bii moom waxuma la mois mais c'était le maximum ah, boo mën a imaginer mm-hmm. mu ne fa fatahnaa abwaaba as-samaa'i bi maa'in munhamir te ndox mu baree bari loolu mooy asamaan si di wàcc ndox wa faj jar na uyunan faltaqa al ma'u ala amrin qad qudir mu ne suuf si ndox mi ne ci suuf si ma daldi koy ballal mu nekk guur dóo yi ak ndox yi woon ci biir yëpp ñu génn léegi asamaan si taw yooyu di génn iltaqal u ñaari ndox yi daal di daje mooy loolu day bari suuf si yow mooy nappe phréatique bi li newoon ci biir mu génne ko amatul lu mu ko lu lu muy jël asamaan si wàcce loo xam ne masuñoo xalaat ne lu mel nii dina taw mu ne ala amrin loolu lépp nag ci kaw mbir moo xam ne qad qudir moo xam ne mu ñu natt la mu ma dogaloon la nii lay demee mooy ndox ma ne suñu borom bëggoon mu yem noonu la yem mu ne waa kon mel nag ne waa kon ñëppay lab bi mu ne déedéet wa xamal naahu kanta sayyidina Nuh alayhi salaam ak ñi ko gëm mu ne ñoom wa xamal naahu mu ne ma daal di koy teg yenn ko mooy duwal ko ci gaal ala zaati alwaahin wa dusur mooy ci gaal yi boo xam ne dañuy am mooy bois yi ñuy defare gaal bi wa dusur ak pont yi ñuy defare kii yi gaal yi mooy zaati alwaaxin wa dusur mooy ci laa mooy moom lañ naan l'arche wala la ko tubaab yi wax voilà mooy gaalam gu yaatu googu nga xam ne ñi ko gëmoon fële leen dugal ak yi nga xamante mooy bàyyi ma yem fu dugal mu ne ci kaw loolu laa leen laa laa leen teg ñi ci des ma alak leen ah. mooy gaa yi doon weddi kon waa Quraysh xool leen ñenn ngi hmm. tajri bi a'yunina mu ne gaal googu nag tajri muy daw bi a'yunina ci suñu surveillance hmm. waaw mooy buur yàlla dafa def gaal gi deful gaal gi naax saay déedéet hmm. mooy ñooñu rekk ñooy dund après moo tax nit ku nekk man ngaa wat ne sama maam yi jullit la woon mooy boo jëlee eh, Seydina Adam alayhi salaam loolu leer mais même boo nee après mooy ñi woon ci gaalu Seydina Nuux gi alayhi salaam ñoom kese ñoom mooy ñi ko gëm mooy ñi ko gëm voilà mooy euh, euh, mu ñoom mooy ñoom ñi ko gëm ñooñu ñooñu ñoo ñoo peuplé waat suuf si te ñooñu ñooy ñi ko gëmoon mooy ñooñu la ne ñooñ ñooy ay ñoom ñooy ñi sauvé te ñooy ñi ko gëm wa ja'alna zurriyatahu humul baaqin ñi ko gëmoon topp ko moom Seydina Nuux ñooñ ñoo fi des kon mu ne kon foofu tajri muy daw bi ayunina ci suñu surveillance jazaan muy ak pay li man kaana kufir li daloon gaa yi ma mbugal leen noonu nag loolu mooy payu képp koo xam ne dafa weddi yàlla li man kaana kufir mu ne walaqad taraknaha te dëgg-dëgg bàyyi woon nañu ko foofale aayatan mu nekk am miracle am ah waaleykum salaam ça va ça bàyyi nañ ko aayatan gaal goo gële mu nekk loo xam ne màndargal